ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala famaa xatbuka yaa saamiri kon suñu boroom tabaaraka wa taala doon wax li nga xamante ne nii mooy nettalib saamiri mi nga xam ne moo fi indi woon ca waa banu israil ginnaaw ba leen boroom bi tabaaraka wa taala xettalee ci firawna yëkk woo wële daldi fay def ab bokkaale gu mag ba gaayi topp ko léegi gisoon nañ seydinaa Muusa alayhi salaam bi ko boroom bi yëgalee ba mu ñëwee ca rendez ba ba di wax ak moom ne ko fitnaal naa sa gaay sa ginnaaw ba mu ñëwee mer ñëw ci frère am bi di seydinaa Haarun tey ci li nga xam ne mooy mooy sikkim bi ak bopp bi nag daldi koy gësëm daldi mer ne ko lan moo tax nga bàyyi leen ñuy mooy boroom bi tabaaraka wa taala ba ni ko waxoon ak li nga xam ne loolu la ko tontu woon mu xam ne kon kii moom def na li ko waroon mu ne xaala mu ne nag moom léegi nag seydinaa Muusa alayhi salaam dëpp nag tourné nag daldi nag jublu nag ci ki nga xam ne mooy Saamiri mi ne ko xaala mu ne ko famaa xatbuka yaa Saamiri mu ne ko waaye yow lan mooy sa mbir lan moo la waral lan moo tax ba nga indi fi lii nii lan moo tax ba nga def lii indi fi lu mel nii bokkaale gu tel nii yow Saamiri lan mooy sa mbir lan nga jublu ci lii xaala sayyid Saamiri nag di tontu mu ne basur basurtu bi ma lam yabsuru mu ne ndax mankat kat gis loo xamante ne nii ñoom ñii ñoom gisuñu ko de mooy lan léegi mu ne maalam yabsuru bi loo xam ne ñoom gisuñu ko fa qabattu ci laa tibbe qabdatan ab tibb boo xamante ne ci sama loxo min athari rasul ci jeexital la nga xam ne mooy war waayu seydinaa jibril ba moom la gisoon alayhi salaam léegi nag ne lool moo tax fas wa mu yéegoon seydinaa jibril yi da koo gisoon léegi nag fas wa mu yéegoon moom seydinaa jibril alayhi salaam nag fas wa fa muy daw ca mooy jeexital fam jaaroon saamir yi daa tibb ci suuf soosu nag téye ko nag denc ko te xam ne fas xam ne jeexitalu Seydina Jibril moom lu barkeel la war a doon léegi nag mu téye ko noonu moolu nag moom la dencoon suuf soosu denc ko fu baax léegi nag bi nga xam ne loolu la naan basurtu bi maa lam yabsuru bi man nii kat damaa gis loo xamante ne nii ñoom daal di ñu koy gis daal di koy xam te ñoom xamuñu ko léegi nag loolu na nag léegi nag bi nga xam ne lool am na nag ma jël suuf soosu moom laa tibb benn tibb nag sànni ko ci li nga xamante ne bi ñu xóoyalee seen or bi ma sànni ko ci rek ci loolu rek ci la mbir mi demee noonu nag ma daal bi ma ko ci sàllu nag mu ne min athari rasuli fa nabastuha léegi nag bi nga xamante ne loolu mooy ci laa ko sànni ci yëkk wa mooy ci laa ko sànni ci or boobale rek or bi nekk li nga xam ne yëkk waaye bu nekkoon ci yëkk wa mooy loolu li nga xam ne moom laa leen defaraloon ma ma ko sànnee nag yuuxu noonu léegi nag ñu ne fa wakadhalika naka nii daal sawwalat lii nafsi moom la ma daal sama bakkan taaralal mooy lii daal loolu la ma taaralal moo tax ma defe ko nii daal yow Muusaa xamal ne daal mbir mi mu ngi nii noonu la demee li nga xamante ne nii daal mooy mbir mi lii ma la wax noonu rekk la deme demewul neneen de léegi nag suñu boroom nag ne xaala bi nga xamante ni nii nag ci la wax lool moom Saamiri xaala Seydinaa Muusaa ne ko fadhab demal génnal fii léegi bul àndateeg man mooy ne yow léegi jeex na yow kay yow yow ndeke yaa nekk suñu biir ba pare ma ñëw ba suñu borom muccal ñu ci Firawna mu bon mi yow amoo dara looy def ñu war koo sant ba mu jox ñu rendez-vous amoo looy def ci sama gannaaw ba ma demee nga ñëw indi fi bokkaale gu toll nii léegi fadhab génnal ci mbooloo mi jóge fi fa inna ko fil yi te nag na la ñeel ne ñeel na la ci dund gu jege gii tey jeex antaqula la misaas mooy na ngay wax ne yow de toute façon koo gis moom na mën a wax rek la misaasa mooy bul ma laal te bu ma jegee te nga xam ne mooy say mbir noonu la mooy ne yow sa borom def na ne yow moom sa mbugal la ci lii nga def mooy ne de toute façon kenn du la laal doo laal kenn loolu mooy mbugalam mi nga xamante ne nii moom la borom bi daal di teg ci ki nga xamante ne nii mooy saamiri mi léegi nag mooy loolu mu ne ko nag bi mu ko waxee loolu nag ne ko wax wa inna lakata nag na la ñeel yow saamiri mi maw'idan mooy rendez-vous boo xam ne bokkul ak bi ma na bi ñu doon dem sànk de maw'idan muy rendez-vous boo xam ne yawmal qiyaam lay xew lan tuxlafa yow doo ko wee doo doo nekk koo xamante ne nii mooy doo ko wute de mooy ngir boo bés boobu fala la borom bi di mbugali mbugal mu tar léegi nag loolu doo ko wute wanzurta nag bala ngaa dem xoolal ilaa ilaahika alladi zalta alayhi aakifa ci li nga xam ne nee naa nga woon mooy doon sa yàlla ji nga xam ne ci nga doon buuf daal di ci dog daal di takkoog moom ba pare di ko jaamu xoolal lanu xarriqannahu waat naa ne xoolal bala ngaa dem dinaa ko lakkaat ba mu nekkaat li nga xam ne oorub neen lay doon summa la nansifannahu fil yammi nasfa ginnaaw bi ma daal di koy faxas daal di koy sànni fi nga xamante ne nii mooy ci li nga xamante ne nii mooy mooy ci géej gi nasfa daal di ko fay sànni daal di ko fay faxas ngir nga xamante ne nii moom la lu nga xam ne kon yow li nga doon nekke mooy du tus du dara loolu moom na la leer wala ta bala ngaa dem moom laa koy def man seydinaa Muusaa mi alayhi salaatu wassalaam lii bala ñoo jàll dañu ciy jàngale ne képp koo xamante ne yaa fi indi mooy yàlla bu mag a mag boroom mooykatu yàlla yi boroom bàkkaar yu mag yi nga xam ne seerum nekk ci biir société bi danger le parce que mën nañoo xëccaale ñi ci des daal di leen dugal ci teeni alkande ba pare di leen woo ci bidaa googu ñu nekk ak li nga xamante ne mooy lu yiis li ñu nekk ci société bi ñooñu mooy ñu parke leen daal di

foo xamante ni du ñu gisee kenn kenn du leen laal ay ndungu siin ci kaso yeeg yooyu loolu lii lii nii tegtal la ci comme li nga xamante ne nii loolu leer na te dinañ ko gis ci suuratul kahf bi nga xam ne ñoom Yaajuuj ak Maajuuj ci la ñuy yàq ñooñu Seydina ki nga xam ne Zulqarnayni radiyallahu anhu bi mu ñëwee daf leen a parke daal di leen tëj foo xam ne foofu la ñuy nekk ngir ñu bañ a tey yàq yàqal nit ñi yàq li nga xamante ne nii mooy nit ñi kon loolu lu ama ama am solo la Seydina Muusaa nag daal di jublu ci ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne nag mooy waa banu Israil mu ne leen innama dëgg-dëgg xam leen ne ilaahukum seen boroom bi nga xam ne moom dong ngeen war a jaamu teg du ngeen ko bokkaale allahu mooy boroom bi alladi bi nga xam ne laa ilaha illaa hu amul benn borom boo xam ne moom lañu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom loolu xam leen ko te xam leen ne bu leen kenn nax di leen indil leneen ngeen koy topp di ko jaamu wasi'a daal dinay yaatu kulla shay'in lépp lépp te yaatu na ci lépp amul dara loo xamante ne nii lu génn xam-xamam la nan lañ leen di joxe ab yëkk yu mel nii rek ngeen ne moom mooy seen boroom ngeen topp lañ ci suñu borom nag jeexal nettali foofu mu ne kadhalika naka noonee naka nii rek comme ni nga xamante ne nii nettali bi naqussu moom lañ lay nettali alayka ci yow Seydina Muhammad de min am rusuli sallallahu alayhi wa sallam ci xabaaru ñi nga xaman min ambaa'i ma qad sabaq ci xabaaru ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo la jiitu woon ci ñi nga xam ne ñooy yonent yi fi jiitoon ak peuple yi alayhim salaatu wassalaam naka nii rek lañ la koy nettalee comme niñ la nettalee nettali Seydina Muusaa bi ak mbokkam yi waqat dëgg-dëgg aatay naaka jox nañu la min ladunnaa tukkee ci ñun zikran zikar gi gën mag yow lañ ko jox Seydina Muhammad di alquraan fàttali ko gën a rëy muy ci xam-xamu bi nga xam ne mooy bi gën a màgg ci al xam-xamu laduni yi ñi nga xam ne ñooy tukkee ci koju borom bi tabaaraka wa taala nekkul ne jàng ba kii moo ko may di déedéet ak gëstoog dem fu nekk wëri dem xooli téere yi may ko alquran waaye boroom bi nga xam ne moom moo moom mooy borom moo ko tëbbee ci moom daal di koy defal moom boroom bi tabaaraka wa taala mu ne nag gis nga sa sikar googu ma la jox. amu tukkee ci ñun yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam man arada anhu ku ko dummóoyu toppoo ko daldi ko fi bàyyi jënd koog leneen fa innahu ko dëgg-dëgg waa jooju yaxmilu dina yenu yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba wisra mooy diis day diis gann yen bu diis gann ci ay bàkkaar dina ko yenu ndax bu ko ku ko fi bàyyi rek la ngay def yen bu diis ay bàkkaar yi neen lay doon te loolu lépp ab sëf lay doon boo xam ne di nga ko yenu keroog de xaalidiina fiihaa ak fa la sax ca biir safara sax wa sa'a qiyaamati himla mooy ne te nag keroog ay way ak ay ñaaw ci ñoom li nga xamante ni borom bésu taxawaay ba xim laa yan goo gële képp ku ñëw yawmal qiyaam indi fa ay sëf yoo xam ne lépp dafa nekk li nga xamante ne ay bàkkaar la ak mooy yàlla kooku ak a ñaaw ak a bon li nga xam ne mooy yan bi mu fendi kañ lay xew mu ne yow ma mooy bés bi nga xam ne yan faxu la ñuy yan faxu la ñuy ëf muy Seydina Israfil ëf fi suuri ca la nga xam ne mooy buftu ba ngir ñit ñi dekki wanashurul mujrimiina ñu daal di pang dajale ñi nga xam ne way jom bu ñaa jaamu ñi yow may leen bu karoogee zurqa seen bët yi daal di bëla ñu ubbeeku daal di bukki seen bët yi ndax tiit mooy loolu lañuy